bu waxtu julli duggee ñu ne ndox amul amul nga ne da ngay yaa ngi sañee ci tiim robinet bi ci ëpp bi nga tiim ngay waaj a kàmbar léegi muy soppi sa tiim ñoom nag ne ndox loolu laa wax imam démb ca ngeen ne ko ñoom seen i pneu de secours lañu pneu de secours nag lu mu cher cher ca maal ba rek lay nekk fekk ñeenti pneu yi wala fukki pneu yi wala yeneen i pneu yi amuñu problème pneu eau de secours mën naa bañ a am benn njëriñ kenn mën na ko sax bañ a xam kenn mën na bañ a xam ni moom existé na ñun seen njaboot yi loolu mooy suñu mawqif ci dem kanam kon kàddu yi mën naa bañ a bari insha allah te ñoo ngi ñaan yàlla lépp lu ci jiw sama borom suturaal bi waaye lu ci rafet rek mu nekk yiw ci ñun nekk ci xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam comme li ma leen waxoon rek ne leen waxtaan yi benn rek lay doon benn thème lay doon dañ koy topp rek ba rek muy jeex keroog fii ci kër sunu maam Omar Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. waxoon naa leen lii sunu maam Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu anhu waxoon ci Jawahirul Maani daal di ne alquran dafa indi ñaari yiw sawabu dunya ak sawabul axira te dina Cheikh mi yonent bi jàngal dafa wax ne sawabu dunya mooy suxbatu ahlillah suxbatu xam-xamam jëriñoo gul ko nag wallaahi waaw jëriñoo gul ko. Cheikh ne yiw àdduna mu ne mooy la nga ànd ak soo xamante ni ñeent yàlla la nit yàlla la wëlu yàlla la pire boo xamante ni zahir bi ak baatin bi ñoo tolloo zahir bi nëbb bi mu nëbbu moo tax mu mel ni lu la réer waaye zahir ak baatin bi ñoo tolloo li muy def ak yow ci saa bi biiram la waaye ñëpp soo demee ci néegu biiram loolu la muy jëflante yow li muy def ak yow fii ci réew mi. ñëpp xam ko ñëpp xam ne ko su génnee bitim réew loolu la fay def li muy def fi mu dëkk su génnee fa mu dëkk tamit loolu la fay def. Seydina Cheikh nee na ku yàlla xéewalee nga ànd ak waliyu ànd ak góor yàlla ànd ak ñeñ yàlla te am yoon mu ne la nga xamante ni yiw at mi màng nga ko waaw. ñu ne ko nag lan lay sawabul axira Seydina Cheikh nee na sawabul axira mooy ñooñu alquran di tudd ah ah ci maq'adi sidqin inda malikin muqtadir allahu akbar ndeysaan waaw ah, ndeysaan toog yaa ngi yi nii rek moo leen rey soo gisee ñu jooy rek du wallahi naam aaye bii la parce que ndax suñ déggee ñuy wax ci diine ñi ñi ñi bon àjjana lañ jëm ñi ñi bo ñi baax àjjana ñi bon sawara yàlla na nag am na ñoo xamante ni ñooñu mag adu suñu sin waaw benn benn enceinte serré la boo xamante ni yàlla ay privilégiés kese la muy recevoir. day gàtt yàlla boole. wallahi moo leen dafa jooy moo tax neraw li dafa jaasa ah junubuhum anil mabaadi al waaw waaw suñu dëddee ci lal bi ba commencé neraw tuutee seen xel dem ci maqaadu sidq waaw su seen xel di connecté wu foofu rek seen faar alquran nee na seen faar yi moo dul moo moom mooy gedd lal bi seen faar yi seen wet yi mooy mooy gedd lal bi ba yaram wi day mujj di jóg song ndox mu set bi sàbbal julli ay rakka jàng alquran di xalaat yàlla di fàttaliku yàlla di xalaat bàkkaar yi fàttaliku bàkkaar yi noonu la ñuy fanaane di jooyee ma ko jàpp waaw kon ànd ak ku baax mooy yiw àdduna waaye mooy yiw àllaaxira ndax Seydina Cheikh moom ngi jàngalaat nañu ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha ah wa maa halaka man halaka illaa bi suhbati man halaka Seydina Cheikh Ahmad Tijaani nee na texewul aji texe ji lu ki nga xamante ne dafa seet ku texe mu ànd ak moom mu ne alkuwul ki alku lu dul ki seet ñi alku mu ànd ak ñoom lan i ñu daan jàngal dis-moi qui tu je te dirai qui dix mois six mille fréquence ñu def diwee ñu tuye nit ki ngay jege du am ñetti fan rek nga commencé jël moom ay jikko muy muy jël ci ay jikko te doo ko yëg da ngay jël ay manière ay façon ay ay li ñuy wax ci ay sigam ay bagaatam ay siiñam ay ay tànk tànkam ay lépp ñu ngi lekkee sax ñi soo yàggee soog a moom rek ñu ngi si daal ngi lekkee di jàpp pour ñu koy jàppee te doo ko yëg sax boo xamul njëriñ moo naan la eh sooy bu sooy yow dinaa wala da ngay fréquenté la loolu la ñu siy fekk jàngal mu ne képp ku bëgg a texe da ngaa am da ngay texe bëgg-bëgg mooy alxuraan respecté alxuraan ak yow. kon sunu maam yii àndoon ak El Hadj Mouhamed Ndieguene radiyallahu anhu ànd ba dëggu te kenn nga yiw te rafet ba ay njaboot ñu ngi jaar juddu loolu mooy lii yëpp maam Abdou Cissé ak ay ñuul mu nekkoon taalibe gëm ko topp ko nekkoon service amoon njëriñ loolu ci moom daal ko defal lu nekk mais cofeel boobu noonu moom la ko yàlla maye jël njabootam jox ko alal mu jóge toujours ma leen koy wax même bu ñu demee ci daaxi kaw yu demee noonu ay mbir am man leen na ngeen daan ko tey lii yëpp seen maam yi ñoo ko gasoon tuur ko fii dégg ngeen ma seen maam yi yéen ñii ay Ba Babal ak ay Ba Souleymane Gueye ay Madiou Mbaye. seen maam yi ñoo ñoo jàpp ay ak ay teraanga xam ni ñoom mënuñ koo jeexal ñu suul ko te ku ñëw nag wax ci mais da day génn duñ génnee yow li nga ba xureel nekkee di gas suuf si gas benn miir bu daanu mu gas defar delluwaat ko ah mu ne ko wàllu sax mu ne ko kii ndenc la ndencu góor bu baax moo ko jëloon dénk ko yàlla ngir ay sëtëm wa kaana abuhumaa saalihan la yàlla wax amuma boobu soo demee téere sax fii nee nañ la du baax baay waaye seen maam moo ko jëloon xam ni day def te alal bi mënu koo dégg kenn وسلم nit ku am ak ku baax sax da ngay am teraanga teraanga ji dem na ba dépassé sax doomu aadama ba njanaaw wala xaj wala bëy wala sax bu ànd ak ku baax daal di am teraanga daal di am teraanga keroog bu ma duggoon maa ngi duggoon ci ashaabu kahfi nan la ko waxee ci suuratu Naba ah yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaaba zaalika yawmul haqq wa man shaa'a ittaxaza ilaa rabbihi ma'aaba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadaahu wa yaqulu al-kaafiru wa yaqulu al-kaafiru yaa laytanii kuntu turaaban moo indi lii mooy wax xam nga yawmal qiyaama yàlla moo moom dafa maandu moom sax dafa bokkul ci turam yi al adlu te al adlu mooy maandu mooy justice al adlu mooy la justice bokk na ci asma'ullahi al husna te tamit ci dëkku yàlla yi am na ci bu ñuy wax al-adlu yàlla mooy al-adlu te al-adlu boobu tamit da koo digle inna allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi loolu nag mënta bi la doo ko am léegi daal loolu laa yàlla may def naa wax yaxfir allahu lana wa lakum loolu mënta bi la moro inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla damay digle sax justice ak spiritualité parce que yi su amul musiba am justice su ànd ak spiritualité mais corruption mooy am xamu ñoom dañuy wax rek réew mi ak yeneen réew yi di wax justice justice justice li la séparation des pouvoirs déedéet du loolu discipline day ànd ak spiritualité mooy ragal yàlla du éthique yi ñuy wax loolu du éthique du déontologie ragal yàlla la mooy jeexitaal soo amul musiba xool leen dig ci guddi boori quatre heures lañ jàpp ci ñuy wax Dominique Strauss-Kahn Dominique Strauss Kahn fan yéen ci ginnaaw sondage bi ci France waxoon nañ ne moom rek moo fi mën a jëlee sàkku ndax darajaam ak maqaamaam ak xam-xamam ak personnalité ak charisme wóor na ko ne ñu taxawee sax ci ñoom ñi def ñëpp ñoom ñi def ñëpp François Hollande ñoom euh, ndaw bi euh, ñoom Rana ñoom euh, Mbaye na leen ni su su Sultaan ñëwee ne ñëw leen toog sama ginnaaw ma jëlee ci verbe bi ñu ànd ak moom mais dëkk bi lañ ko jàpp mu fàttali ci ñëw seen mbooloo bi York la kat mooy président FMI FMI doom yi àdduna bi yëpp ba mu ko dajale mooy kii ko doon amul kii am na ay di waa ne président France kii am na daraja mais fàttali ci ñëw seen ba génn serviette ah ndaw si defar néeg bi dugg mu song ko mu song ko léeg-léeg yow rek ndaw ba xeex ak moom ba rëcc génn nine nine one ñoo faa aw mooy mooy ci biir ñun woo woo woo woo policiers yi ñu ñëw ci saa si laataa ndaw saa. laataa police ba ñëw moom daw na ba jëli avion na day daw ca aéroport lañ ko jàppee. kon dama leen bëgg a wax rek xam-xam baa ngi fi équipe baa ngi fi ñëwoon solution baa ngi fi mais teewul xoolal kii bu toll noonu war a nekk président France di song xale bu jigéen boo xamante ne rôle mooy raxas sa dugub ba nekk moom set lalaat xalaat benn yoon. boo war leen seen doyee. ak ñett lextaan al adl day ànd ak lextaan yàlla lu mu wax rek moom la inna a ji li ñu jëndee teraanga ya mooy li ñuy wax butin li ñu jëlee ca guerre ba ba benn naafeq ñëw ne ko ta'dil ya rasulullah ta'dil kii moo wax moom kii moo yële kii moo bon kii moo ñàkk tekki xam ci li waxal kii baaxul mu ne ko yow yow yow yeneen ci yàlla bi maandul yeneen bi lay wàll maandul yow li yeneen bi ñu bari ñëpp maandul yow mais tontu na ko waaw mu ne ko illa aar bi ba ma yaabil ne ko ne ko yow yow doo ko morom man man su ma su ma ku kuy maanu. sallallahu alayhi wa sallam. ku kan mooy maanu. kan kan mooy maanu. suma maanu man Muhammad kuy maanu loolu ma ko laaj. yéen ñu ngi yar. suma maanuwul. waaw kuy maanu. man maay débiteur justice maa ngi débiteur. ibaadatika. ilayka. ilayka. miin ca ci liñ ca la moo waroon yëpp yeneen ci biir li ko yàlla jox yëpp da koo jël defar ko ba mu gën a rafet mu delloowaat ko yàlla. il faut abattre ça te yàlla bu ñu gis exactement ñoom ci moom mais ba mu ko jëlee da ko jël embellir ko ba mu gën a rafet mu jox ko yàlla mooy lan mooy jaami yàlla yi. yàlla jëm na jëm ci yéen a ji loo xamante ni ku ko gis bëgg ko ku ko gis sopp ko ku ko gis ko su waxee nga jëm ko su waxee nga nangul ko. ba yàlla defee ci moom noonu ba noppi il faut que jaani daw daw il faut que ñu dem fekki ko. demoon na ba am saxaaba yoo xamante ni amatuñu liggéey amatuñu dara li ñu defee mooy toog ci xol yi nabi sallallahu alayhi wasallam. amatuñu benn métier toog ci ko xool am na ñoo xamante ni xooluñu ko ñoom dañuy boog nag la ñu yor su yéene ji bi ne ah ñu bind yéene ji bi ne ah. yéen a ji leen eh yéen a ji leen eh, eh. yéen a ji juróom baaraam la tàllal ba caag mu tàllal ñett ñu bind yéen a ji tàllal juróom baaraam ba caag mu tàllal ñett yéen bi bi xale bi ñëwee di dox ci la laal laalul dëgg ci a lay lañ wut di ko teg mais malgré que yàlla jox na ko sa pouvoir exorbitant pouvoir bu rëy bi dafa jëlaat jaam yëpp ñeneen eh na ngeen xam ni man mii nekkuma lu dul jaamu yàlla moo jëloon na yàlla yëpp moo ci baaxal di jaamu jaam. waaw waaw yoo xam ko. kon nag soo demee soo bëggee xam maanaam yéen a ji nag da ngay déglu al-Kanzu al ak Kanzul A'zam mooy le trésor suprême mooy lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko jël jëlee ko ci benn Seydina Muhammad lépp lu baax lépp justice lan moo ko gën amul jàpp benn ko gën yàlla dafa defal leen di pour mu rendre justice daal di restaurer justice ci àdduna joxaat nit valeur joxaat jigéen valeur joxaat ndaw valeur joxaat temps valeur joxaat suba valeur joxaat guddi valeur loolu mooy justice te justice yeneen yi c'est une justice boo xamante ni yemul rek ci doomu aadama yi waaw dafa mujj sax jamono bi yeneen bi dafa jox sax valeur guddi guddi waaw guddi parce que jox c'est ça. jigéen su ma amoon milliard na xoolal sax bi yow ci ngay wax moo neex. xoolal xale yi fi ne o arabe yi nga xamuñu ko xamuñu ko waaye fi ne nii ñoo ngi kontaan ak kontaan ak kontaan ba mu mel ni li ngay wax dañu ko naan seen rek Mouhamad a mel noonu mooy université bi mu doon jaww ji yëpp dafa fekk day day tax Mouhamad wallaahi alim ma ko kon yaa ngi ci yàlla fayal sallallahu mooy al kanzu al a'zam moo tax jawharatul kamal dafa garaaw jawharatul kamal dafa soo koy jàmbat da ngay mujj da ngay mujj xam ni euh, yéen ci daal dafa beral Cheikh Ahmed Tidiane dafa beral loxo daal ma gëgee ay li ñu yemee sa saraataan yi jël sama nu bokk moom parce que dañu xam da ngay dañu xam kii li ñuy wax lan la fan la koy waxee képp koo loo ko mënoo koo xam wallaay daal jërë nga وينيره والنور الأكوان المتكونة في العالم إيساء بالحق الثاني والنور هو وينيره هو بودجت اللهم صل وسلم له هو بودجت اللهم صل وسلم على نور الأكوان المتكونة في العالم إيساء بالحق الثاني اللهم صل وسلم على نورك اللامع الذي ملأت وبودجت اللهم صل وسلم له ak nag lan nekk sa ginnaaw allahumma salli wa sallim nga xamante ni ñetti ñetti dara ni Seydina Muhammad yi noonu la ko yeneen ci bi jàngale Cheikh na Ahmad Tijaani yi ci biir Jawhara waaw déglu ma la allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyya allahumma salli wa sallim ala ala ayni haqq allati tabayyana minha wurud al-haqa'iq allahumma salli wa sallim ala tal'ati al-haqqi bil haqqi al-kanzi al-a'zam muy ñett di di zaahiru yonent bi parce que mooy rahmatu rabbaniyya ñaareel bi di baatinu yonent bi ah ndax mooy aynul haqq allati tatajalla minha wujuhul haqa'iq ndax ñëw na gis nañ ko xam nañ ko bëgg nañ ko sopp nañ ko dee di baatilu baatil ba waaw jërëjëf Moussa ñëpp daal yaa ko fukki mbir nag ak juróom-ñett ci biir moo ci nekk ay ay ay médailles yu yu yàlla tàmbali yu ñu sallallahu alayhi wasallam mooy ay. dix-huit mooy fukki ña ñaar ak fukki ñaar ak juróom-ñett yi Cheikh Al Hadj Omar Fouti wax ne ñaan na ko yàlla yàlla may na ko ko ci biir kër gi mooy fukki ñaar ak juróom-ñett loolu jël sama gaaw soo koy jàng yéen a ngi doon dund wallaahi jëwul càmmaar moom ñun ñun ci gàddu gi yàlla gën a ñëw jëwul càmmaar la su la ko laajee nee jëw xëy na tuur càmmaar la. Cheikh Tidiane ak yàlla la xam ne moo wax ndongo yi ne ko yow yow loo loo koy jëm looy mu ci gis lan la loo koy jëm. wala ba damaa dégg ñu ne bàyyi jiw ñu jaay jiw wala jiw Cheikh jiw ku ko siyaar nangam Cheikh ne ko yow xamoo xamoo li nga yor man sama maam moo ma dimbali. daan naa jëfandikoo saa ba affaire yu bëri commencé woon ñu ubbeeku. ma doog a jaay rek gis kenn salatu ala nabi ma wàcc ko salatu ala def di ko jëfandikoo mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim alayhi wa ala alihi salaman ya'dilu salamahu foo ko jàngee am 124 mille dara yu xayra chef gis teraanga bi ak xiiwal boobu ak dara yu jëju ak dara yu xalaat bi mu bëree mu ne ah maa ngi def yéen a ngi ci biir ko kenn luul ci salatu fatihi kooku mooy kenn lax yaa ngi wala waa ne bu ñuy dund ñëpp salafate moo leen di moo leen di moo leen di tëpp waaye ñi dee ñëpp salafate moo leen di dimbali اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الهادي للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ممر لم يتطهر في كل ما كان أحمد التجاري رضي الله عنه. jur jamono loolu moo tax ceeb ne waa ji bul demati bul demati gis nga heure boo toogee ba sax xel dem ci yeneen yeneen yi nga nam leen Cheikh nee na ko jàppal nga julli ñaar rakk def juróom-ñaari teewu xëratul kamaal nga jox ko hadiya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane nee na ko soo paree jëlal kaamil nga nga nga teg sa loxo wax wax ne ziar naa Yonent bi jeex naa yëpp 124 millions yëpp jeex naa 313 yi jeex naa 25 yi jeex naa ulul azmi mooy juróomi waaye jeex naa seen saxaaba ñoom jeex naa wala yi jiitu jeex naa wala yi ma bokkal jamono jeex naa wala yi waaj a ñëw jeex naa wala yi ma dëkkal jeex naa wala yi ma dëkkalul jeex naa wala yi ma xam jeex naa wala yi ma xamul.

yaayam jaay yi seet yi lii doy na déglu lii doy na yaakaar yi toogu yoon yi yaaw yaay yi seet yi ana lii doy na déglu lii doy na yaakaar yi toogu yoon yi yaaw yaay yi seet yi

قطبا déedéet déedéet ah joxal booy loo ngay wax waaw waaye tabarakallah juróom-juróom mukk constance dëggu régularité bañ a dikkile a gedd moom la moom ñu def élégant ma ma jóg jërëjëf du du gedd du bàyyi farata rek su mu def ko waaw lii alxuraan dafa ne an nuriidu minkum jazaa'an wa laa shukuuraa moom la dundee waaw kon nag loolu wax ci yow yaa ngi suñu amoon milliard jox la ñaari milliards moom yaakaar naa milliard Matar ak milliard Bada mooy ñaari milliards dama ñu yàlla may ay milliards ak ay néegu xaalis ndeysaan wala gars yi nee nañ ko jiw moom daal di yaa dañ koy joxe tamit <laughs> bon kon ànd ak bu baax ak moo jëm xoolal Cheikh Diagne dina nii xoolal yow yow yow dina nii nga doon dara Cheikh Diagne vingt et un ans la am wër daal di ëpp lam bi xam-xam daal di ñëpp wàllu ñëpp ñëpp bàyyi ñëpp wax xam ni kii mooy kii ba nii ñëpp ñëpp saa yu mu sëriñ su mu xëy su ko tontee di saa yu waaye su ngoon jotee muy sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane ku mu dem seeti la ngay kilifa waaye su ngoon jotee muy sa sang soo ñëwee soo koy recevoir mu toog ci suuf di la nuyu waaye suñu demee ngeen toog ñaari minutes ñett fanweeri minutes nga di jël sa billet jox ko na ko seet toogal fii yaa ko moom. guddi bu waree dem ngir seeti waliyu dañu naan lu ma nit seeti waliyu heure bu waree xëy ñëw seet ci la ci guddi gi yaa ngi di feeñu feeñu la ne la eh bagage yi nga yor moomoo ko ki ko moom moo ngi ñëw bu subaa ñu ñëwee lan ko jox yëpp moo tax waliyu bi mu mu njëkk a nekk ci Madina bi mu loolu la doon xoolal bëgg nañ ci wala yi dafa ñëw moom xool ba ceeb ba ci teewlu ceeb bi yàlla xam nga waa Fatick nag am na ñooñu njëkk yu ne daal léegi nag mu daal di jël kàddu ya daal di jël bëgg nañ ci jox ko nag lu ceeb ñëwee jox ko parce que bu ko bu ñu liggéeyanteel moom moom liggéey na lu ma ñeent ba am ay bagaasam doomam a ngi nii ma ñeent ba ñëw ne ko waa yow kii xamuñu moom daf koy ñëw yëpp ci doog a sax jël bagage yëpp jox ko ba mu def mu ne ko yow damaa mbaar mi jaan yi reyante di gaañante bëy yi mbëkkante fas yi xeex ci seen biir di wéqante ñoom ñëpp ku ci nekk def na moromam tooñ na moromam yow ma xiyam ne yàlla da leen di teg ñun ñëpp ku ci nekk ñu fay la sa ak ci maandoom moom yàlla su paree mu def leen suuf léegi nag nit ñee gàllee ay way way way way way ñun safara lañ jëm aska moo neexoon tey jii ñu nekk xaj wala mbaam wala bëy wala fas daal di mujj nekk suuf yaa lay tënk guntu tubaab ak ma ngoog waaye nag gis nga li ay mooy di bari bari ci kaw suuf ñoom ñëpp nee nañu am na fukk yoo xamante ne àjjana lañ jëm ci biir su lañ jëm dégg dañuy ànd ak ñun ci biir àjjana dégg ak ñun ci biir àjjana te ñoom ay animaux lañ doon animaux yëpp mais nag seen différence mooy dañoo am nag ku yàlla joxe. waxoon naa ne ñeneen ba di jiitu mooy idim baaxa ak xooxa fa qaala lahum rasulullah mooy yëpp yàlla Saalih naaqatullahi wa suqyaaha fa kaddabuuhu moom yëpp yàlla Saalih fa haqaruuha fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawwaaha falaa yaxaafu uqbaaha sayyidunaa Saalih la. amoon bisu maanaam ñoom ñoom seen sirbu di leen am sirboom bisu maanaam di leen di am seen bisu eh, naan ñu toog waxtaan ñu seet kenn ki ci gën a ñàkk teggin ki ci gën a too daan ne maa koy rey idil ba'atha ashqaha ñu ne ko dama waaw ñoom ñu rey gilleemu ngeen yàlla saa yëpp la gilleem googu am na la jëm ba ci topp mooy. nag wu ndaw bu Seydina Ibrahima alayhi salaam ba ca topp moom mooy xaw Seydina Ismaïl alayhi wa fadaynaahu bi dibhin azim ma ngoog yaakaar naa ne kii boo naaf teewaat lu dëkk ci diggante Haabil ak Qaabil kii jël xar mu baax jox yàlla nekk. benn ko lu ferñeent su ko fekkee mu boy parce que lañ ko présenté wul yàlla la yàlla wax Jibril nekk mu rat ko kii jël xam mu baax def teraanga yi daa demee ku tuub ku dugg ci diine nañ ko defal suñu mbay baat non non mu dóor ko ko mbay baat amit wax nga dëgg mu ne laa ji non non léegi ñu dóor ko ko moom mu yeewu daal ne sama doon bàjjee moom ma rek nag moom ñu jëliwul sax nag moo jéggi jël ko alxuraan aay bi kii bi képpel bi bu gudd quoi wut leen nag bi nag bi du bay du kii du nagu jëkk moom ci benn am na daal ay képpel yu ci yàlla ah. inna maa amal sanata baqara man xaaru xam ba mu jeex ba aaya ba jeex soo leen jàngee suuf baqara ngeen ko gis bu clair la loolu jarul sax biir tafsir dooy lire di comprendre nag woowu àddina la bi ci def mooy xóotu yoon yàlla Yunus alayhi salaatu wasalaam ah, ah nan la ko yàlla waxee falawlaa annahu kaana minal musabbihiina luy ko mu ne la labisa bi batnihi ilaa yawmi yub'athuun ah, mu ne Yunus du waxul la ilaha illa Allah mu ne day day sax ba faw ci biiru ci biiru jëndoo ilaa yow yi baaxul yow la xeem lay génnaat jën woowu nga xamante ni day sax jëndoo dafa xam laa ilaaha illallah yàlla moo ilham yëpp yàlla Yunus ne ko soo bëggee génn ci problème yi nga nekk waxal laa ilaaha illallah mu ne ko nan laa koy waxee mu ne ko tëjee ko ci siixatu laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimin waaye laa ilaaha illallah rek la yoon la laa ilaaha illallah am na ay façon bëri. mu wax ko jëm li ngëm yàlla di nekk ci moom ak ragal nekk ci moom mu daal di dund dugg ci suufu géej ba mu nekkoon ndaw ba di defar ci dëkk ko ne doole laa ilaaha illallaah moom la mënatul woon a ànd ak te def na 41 jours ci biir géej ci biir ci biir jëm biiru jëm bi bi nga xam ne kon kooku àddina la dem bi ci def mooy ximaaru Uzair suratul baqara ba tey ah fa amaatahu Allahu mi'ata aamin summa summa ba'athahu ah fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika ma wax ba aaya ba jeex Useyr moomu mbaamam moomu alal jënd la jëm juróom-ñaareel ba mooy namlatu Sulaymaan qaalat namlatun yaa ayyuhan namlu udkhuluu masaakinakum pourquoi parce que laa yahtimannakum Sulaymaanu wa junuuduhu la ca gën a daw yaa doy waar mooy wa hum laa yash'uruun donc tamit yaakaar naa waxtaanee nañ ko ba noppi xorondom ba xorondom boobu Souleymane nekk Tambacounda xorondom bi nekk Kër Mawaladi xorondom bi dégg bruit yéen jaaru Souleymane nii jëm ci Kër Mawaladi Souleymane bi xool nga ko tamit di wax ay waxam Souleymane ma nekk Tamba dégg ko xoolal moom moomu àll jënd la jëm moom it donc dafa waxtaan wu mag moo tax ah, mënuma koo guddalaat bi ci des mooy hud hud hud hud moom moo demoon def li mission de reconnaissance ba gis la reine Saba mooy partie. la reine Saba mu gis daal di ñëw Souleymane ne waaw maa ngi daa aral Hudhud waaw ana Hudhud moom wallahi bi ñëwee fii dina ma lay di wér ba du mugul du mugul mu tax Hudhud ñëw daal ne ko jarul nga may gis naan am naa nit xibaar bu gaaw ma lay jox mu ne ko yow yaa ngi fii di góor yilif jinne yilif nit ñi waaye fee ma jigéen gis naa ko benn jigéen boo xamante ni lu mu joxoon góor ñi la parce que wuuteeg ni kuréel gi lay lépp lu may xamante ni wuur soxla na ko yàlla soxla ko moom boobu mooy tax bi mooy léegi nag daal ne waaw léegi léegi kan moo may kan moo may indil kan moo may indil kan moo may indil seetam ba wala turanam ba wala ah ku may indil soobu kaayam ba ku ma may indil kenn ci. gars yi daal ne ko ah man naa la ko indil soo xëjee xëj bi sama xëj bi ma indil la ko te nit ñoom ne ko daa mel ni chaise baa ngi nii. ma ne ko Souleymane du lii ah Souleymane chaise bi ngay wax baa du lii ah yaakaar naa ni kooku gën a gaaw de kii ne ko doo xëj bi xëj bi daa mel wala doo ko xëj bi. def ko li ngay def da koy def dama ko du def nii yéen la bu gaaw dama bu gaaw te dama ko daa koy donc day gaaw jël maa gaaw li muy def non non xanaa ñu ne ko sama kër bi ma indi ko kii def na ko daal mel ni lii si baa ngi nii waaw nee nañ nag moom dafa yoroon ci fulaay naa fa. yàlla ko xamoo Ibrahima la Ibrahima la soo ne suul bi rek ñëw nga loo ko ragal def ko ma bokk wuti wuti boobu indi woon xeetu maradan fii mu ne fadaadahum Allahu maradan fii mu ne wa zidnaahum hudan wax yi sax bokkul donc benn waxtaan la ma bokk wa zidnaahum hudan toll xool nga ñu toll publicité dund leen biir kàddu gi ñu def. sànq laa ngi toog ci biir Aboubacar nga xotti yéreem parce que bu mu gis mu saañ ko parce que bu mu gis mu saañ ko parce que bu mu gis mu saañ ko parce que bu mu gis mu saañ ko parce que bu mu gis mu saañ ko parce que bu mu gis mu saañ ko ba pax yëpp jeex mu jàpp ne Mouhamad a ngi ci sécurité mu tourné rek gis benn pax ci wet Abubakar ñu tuddee daal di jël tànkam bu tedd ba bënnee ko daal di koy sottee Fatma ndekete yoo am na ñàngoor wu nekk ci biir jaan ju mag ndeysaan jaan ja ndeysaan jaan ja suñu mbokku jaan moom ndekete moom jaan la ci biir jaan yi nga def jaan ja mais jàng bi dafa ñëw ci tàngawu ma ci jël boppam teg ba ngeen ngay ñëwee da nga wax Aboubacar ne ko mais may ma ma génn Aboubacar ne du ma jël benn risque ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la génn ma rek bii gaañ la ma kay ñoom noonu lañ ànd ak yeneen yu sallallahu alayhi wasallam quatre lañ daan doon Abubakar gi nii seen naa Usmaan gi seen naa Umar gi seen naa Ali heure bu ñuy ànd ak moom kii daw téeméeri mètre ci kanam ngir luy dëggee jam ko luy gaañ dañeeg moom kuy agressé dañeeg ñoom Umar jaar na nii seen naa Usmaan jaar na nii seen naa Umar jaar na nii su bi nekk noonu la ñuy aaree yeneen ci ànd ak moom ñoom noonu lañ daan ànd ak kii daa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu dee guddi nag ñu jiitu ko nguur bu gën a muy ñëw dara seen kaw parce que jàpp nañ ni dund leen yàlla Muhammad moo ëpp doole suñu nguur ñoom ak wér ak ma matière may ma man maa ñu waroon ci àllu Makka bi wala ñun ba Makka jaaree ci la Muhammad Muhammad ma matière benn bés moo ko def ba ma jaan koo jaaroo jaan bi xool ba métti mu màtt ko waaw mu màtt ko waaw. ñeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba caa bi rek man de am na lu ma fii ci biir am na lu ma fii ci am na lu ma mat am na lu ma mat fànn naa tur yëpp waaye benn bi dama yaakaaroon ni dara nekk bi ma jël sama tànk bi teg ci nekkate am na mbokku njaam mu ngi nekk moom ma moom ma mat amuma kër yi fan bi sama wàllu yéen a jël jox ko mu soog ko rek ba nga jëlaat waaw soo demee ci kii daa am lu ñuy wax ne loolu moo ko topp ba mujj koo yóbbu bantaax yal na yàlla fayal sunu taxaw yooyu yëpp fayal ñu sunu mos yu baax donc subhaanallaah li ma bëgg a wax rek mooy sunu maam Abdou Ciss sunu maam benn la ànd ak ñu baax moo ko may moo ko may lépp li tax ci moom. ak ay njabootam ak ay rakkam ak ay sëtam ak ay doomam ànd ak wóor yi bu ngeen ñëw Alaaji Muhammad mu Sadio kii ndéem nangu Seydina Ibrahima kii ndéem turum Seydina Ismaïla kii ndéem nangu Seydina Moussa alayhi salaam ndéem jëndu mbaamu mbaamu Usayr même xool na mu Seydina Sulaymaan même Hud Hud bu Seydina ah Seydina Balqiis même xarit ashaabul Kahf même jëleenu Seydina Muhammad ñoo am teraanga ci ànd ak Tuubaa waxuma la nag nit ak ay noppam. ba biir non non doo ma gàmbuloo baax baax baax baax ñetti fan yi ñëw ñoom laaj ñoom ànd naa la bëri dama bëgg daal di noonu delloo yaram bi dafa suuf wallaahi suñu liggéey tabarakallah yàlla yàlla dimbali sëñ bi dama bëggoon kii waaye tabarakallah yàlla yàlla nangul ni sëñ bi Muhammad rek rafetee noonu moo baax ne moo yiwee noonu ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla doolu xéewal tabarakallahu comme ni waxee woon peut être dafa xaw a xat waaye incha allahu beneen jotaay dinañ ko àggale ndax ñoom ñun kenn ku ci nekk ñoom waxtaanu boppam la mooy naa am taalif bii waxtaanu boppam la am yu bëri yu may bàyyi jëleemu taalif bii xaw nabu Seydina Ibrahim bii xaw Ismaïl bii ñoom ñëpp. kenn ku ci nekk histoire la mais nag bi ma ci ko doon intéressé keroog mooy xaj yu asxaabul kahf parce que xaj moom lañ gën a yàq xaj moom lañ gën a yàq ñu ne nit sax du taay taay amul lu mu bind ci kaw suuf lu am na ay njëriñ yu ñu defee wala qad karramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum minal tayyibaati wa faddalnaahum alaa kathiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa lépp li yàlla jël def ko mu nekk service doomu aadama yàlla dëgg nga baat yi waaw loolu moo tax nag tabarakallah xam naa ne benn yoon dinañu euh, indi fukki jikko yi ñu waxoon Hasanul Basri moo waxoon ne jullit bu ci nekk. war ngaa am fukki jikko yi xet fukki jikko yi xet jullit bu jullit biir war naa am fukki jikko yi xet yoo xamante ne jikko yi xet yooyu yëpp dafa war a nekk ci moom ngir mu àgg ci yàlla léegi saa ñoom dañoo baax dañoo baax waaw. waaw xam naa ni saa dugg na waaw li mu bëgg a wax rek mooy xet dafay dafay nangoo xiir xaj dafa nangoo koy jaar ba leen dëkk te mu ne loolu góor yàlla ñëw ba la dégg nga mu ne xaj dafay am place bu ñu koy xamee même bu dee ak mën la da lay wóor ni heure boo demee fekk ko fa mu ne loolu ñuy wóor yàlla mooy seen jikko mu ne ñetteelu jikko xaj bi mu ne laa yanaamu mina mina al wala kat ñu nelaw ci guddi lu dul tuuti mu ne te loolu ci mandarga yi ci sopp yàlla la mu ne xet su ko miraas xet miraas xet mu gën ko dégg mu ne te loolu dafa bokk ci mandarga yi ñi nga xamante ni mu ne kat du bàyyi xaritam même bu dee ko dóor wala mu toroxal ko mu ne loolu dafa ma moo bokk ci mandarga yi taalibe piir yi taalibe piir même bu dul mu dóor la baa mu tër la comme la ma daan def bu njëkk doo bàyyi waaye sama waa ji nga xamante ne moom laa gënoon a yaakaar ci taalibe keroog bi ma ne ko man daal dama leen dama jëlaat ndigal ci ku ku defati ñombee wala ngeen jubali ma ñatt la woo gaa yi jàpp la ñatt la ma ma dóor wala ma seet su ma li may mu dóor keroog ba ma ko wootee ci ma gënoon yaakaar taal bi dana ma nag loolu lépp ñu du déglu see man nag aywa keroog laa réew ak keroog ku bëri ah aywa man man man ñu jeex nañu am na ñoo xam ne doon ko wax man ñu doon ko wax amuñu def dañuy naan maa ngi ñëw te wuti fukki yar ak fukki kàtt yi dem rawlu ay yar daal di suñu ñu tëdd ne la bismillah waaye du ak laaw njaboot ci moom njabootu ginnaaw nañu ko ma karaara waaw mu ne juróom-benn bi mooy xaj fu mu ñëw day seet ci gën a suuf rek mu toog fa li yi moo ko gën a maîtriser ndax mooy borom gën dégg ak soxna bi nekk ci ginnaaw suñu yoroo ndeysaan mu ngi tolloon dafa bokk ci mandarga yi ñëwaat ci seen bopp xaj bi ñëwee ci gën a suuf rek day dox lu ne comme muus moom moom li ñu daan lool rek mu ne jamilu fahuwa jamilu monsieur Alhaji Mamadou Koutié waaw mu ne xet mooy benn mindeef bi dul am rancune mu ne loolu dafa bokk ci mandarga ñi ragal yàlla. neuvième bi mu ne xet su gisee lekk mu ne day dem ba sori ko rek di ko xool am na animaux yoo xamante ni buñ day leen soog di ko moom su gisee lépp day toog mu ne loolu dafa bokk ci euh, mandarga yi ñi nga xamante ni dañoo nekk fa yàlla juróomeel fukkeel ba mu ne xet su xasee ba dëgg balaat doomu gees soxla ko xool su xasee dem jeex la mu ne loolu dafa bokk ci. mandarga ñi nga xamante ni boo leen fekk seen moo ngi daw ci xalaat yàlla ak bàyyi kon tabarakallahu insha allah benn bu ci nekk dañ ko faram-fàcce ci yi ba mu gën a ba mu gën a leer ñu wax ah xëy benn bu ci nekk ci xiif njëriñam nan la ñu xiifee ah façon xiif yi am ah lekk woor ah nga xamante dafa ba wóor yi boole ci ñeenti ponk waaw yooyu yooyu bokk waaw yooyu yëpp dañu bokk daal ñu doon yàlla yàlla di bëri doole xéwal doole ci kuré doole sera yi neen yàlla bu baax la ah suñu yàlla bàyyi bu bëri kanam ah yàlla bàyyi bu bëri kanam mooy yàlla bàyyi bu bëri kanam du dëkk am na solo de am na solo de am na solo de am na solo de waaw yooyu dañuy seen réew yëpp wuti dem dem benn façon ba tey ñu jàmm amu ko waaw kilifa bu dëddu dëdduwul ci ni mu war a dëddoo musiba demal Libye demal Tunisie demal demal Égypte ba tey jii ñu ñàkkee daan ci dee parce que dem ba moo baaxul benn ba moo baaxul waaw ñu nag nañ ko ñaan bu baax yàlla doon wéram doon suturam doon terangam bàyyi ko ba ci kanam ndax du moom alal ñu mënul la waaw. صليا وسلما على النبي. وصليا وسلما على النبي لا إله إلا الله وصليا وسلما على النبي لا إله إلا الله وآله وصحبه وسلم الحجاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله xam nga yàlla yàlla màcc lépp ñooy déglu lépp lu ci jóg ngeen xam ni allahu la lépp lu ci jóg rek ngeen xam ni suñuy bàkkaar moom mooy tey suñuy jàpp yi yàlla nañu yàlla jéggal yàlla yàlla nangu yàlla nga def ay at yu bëri suñuy nijaay yi ñëw jóge ko sori ak suñu tante yi suñu bàjjen yi ba pour ba jaxaaw ba aslem fa tabarakallahu jóge bu nekk ñëw bokk ak ñun jotaay bi yàlla ci yàlla nangul njëriñ li ñu naan wax ba suñu frère yi ñoom